waaw te am na mbooloo ci boroom xam-xam yoo xam ne dañoo euh, da'ifal Umar ibn Harun nii voilà kon loolu euh, moo tax euh, al imaam al al qaadi Iyaad mu ne kon yukrahu halqul lihya wa qasfuha wa tahdiifiha muy waxoon sànq yooyu yëpp dañ koy tere dañ koo sib ba mu def nag bu dee guddaay bi côté guddaay bi ak côté yi yaatuwaay bi foofu nag fala wute bi nekk waaye insha allahu taala li nga xamante ni nii euh, mooy euh, li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci wax yi mooy euh, mooy est-ce mën nañ ko wàññi parce que foofu kese la am mooy tàntaar wax ko mën nañ koo rek loolu amul kenn ku ne mën na nekk loolu amul waaw lu dul am na benn cas de force majeure bu boroom xam-xam yi yenn ñi di wax naan bu dee daa dem ba mooy daa nekk sikkim boo xam ne waa ji da ko da ko da koy da koy lor lor goo xam ne mooy da ciy jële mooy bu ñuy sax day am mettit yoo xamante ne ni moom lay daj yoo xam ne presque c'est insupportable bu karaw gi génn xanaa yu mel noonu koo xamante ne ni mooy mooy mooy isa gi lor gi day nekk loo xam ne buy génn lor gi daanaka day mel ni dootul mën a dund kooku ñu ne bu dee bu dee da bu ko watee ci kaw loolu daal la ñenn ñi di wax mais sinon amul kenn ko ne loolu mën naa nekk al imam kii nag an-Nawawi rahmatullah alayhi am na euh, euh, lu moo xam ne da koo wax euh, daal di koy jële mais mais mais njëkku koo wax mais li nga xamante ne nii dañ koo sib ci wàllu sikkim waaw am na yoo xam ne moom la tudd mais dañ koo sib dañ koo sib mu ne bokk na ci nit ki def li nga xamante ne nii mooy di ko jéema non al imam euh, an-Nawawi euh, voilà ci imam al-Ghazali moo ko njëkkoon a wax ci moom la ko toxale sax imam al-Ghazali jële ko ci al imam Abu Talib al-Makki rahmatullah alayhi mu ne am na nag fukk yoo xam ne dañ koy sib ci sikkim mooy xabbuha bi sawaadi bi sawaadi li ghayri al mooy nga ñëw yow si sikkim bi weex nga ñëw di ko ñuulal waaw ngir euh, bon lu ci loo xam ne du jihad parce bu dee ji jihad li tax ñu koy permettre mooy ngir noon bi jàpp ne yéen ay jeunes ngeen waaw bu dee day gis day jàpp ne ñi ay pax ñi tey ñu kii leen voilà ci lañ la koy permettre sinon dañ koy tere wa bi ghayri sawaadi ak ci leneen loo xamante ne du mu ne lu ñuul mu ne ihaaman loo xam ne mooy bu dee bu ñuul te du jihaad dañ koy tere bu dee leneen loo xam ne du ñuul nga def ko loolu mën naa nekk mais bu dee yéene ihaaman li salaax ngir wane gaa yi ne voilà yow dangaa baax waaw parce que fii ñu waxoon ta sànq dañuy dañuy màggal di jox dayo bu mag ñi nga xam ne ñooy boroom ñi yor sikkim ñi yooyu yow nga ñëw nag daal di koy def ngir ngir daal di nax nit ñi waaw wala aw li qasd ittiba ngir bëgg euh, euh, laa li qasd ittiba defoo ko ngir topp yonent saa sallam waaw waaw man nga ko euh, tent loolu mën na nekk mais def ko ngir dans le but bee loolu lañ la tere waaw wa tablibiha wala nga ñëw bon xam ne fii moom nga koy weexal ngir gaa yi ba boole la ci masa ci ci masa ay li istijalan li shaykhuha ngir bëgg ñu boole la daaw ci ci ci mag ñi ndax fii moom dañuy teral mag te boo fi nee jeune sans pitié la ñu quoi alors que mag ñi moom niñ leen di terale nii noo xaaral nga ñëw di di cinéma loolu dañ koy tere waaw mu ne loolu waaye tamit li qasdi ta'azum at ta'azum ala al aqran ngir def ko ngir boo nekkee say gaa yi yow la ñuy màggal say say say say say morom yow la ñuy màggal yow la ñuy yëkkati mu ne loolu yi dañ koo tere wanag fi ha ak di ko buddi loolu loolu dañ koy tere tamit beneen ibqa an lil murur ibqa an lil murur mooy di ko dindi ngir euh, bëgg mooy bu dee lool mooy ñuy wat rek ngir tout le temps ñu naan waa ji di ko diw nag ñu naan waa ji jeune la ndekete yoo saa bu kiiwee deux jours yi ne mu daal di koy xoos daal di koy diw mu ne wa tasfiifiha tasfiif mooy mooy mooy mooy di ko di ko di ko peña lu bari mooy bu dee lu bari parce li ñuy wax dañ ne comme colocasam len bàyyi ko musa boo koy peñe tout le temps tout temps mooy karaw yu bari day dagg mooy da ciy yu bari day daggaale voilà loolu lañ lay wax <laughs> mais bon waxuñ la bul peñe ah baña peñew yoneen saa salam naa leen di lool kay peñew lu baax la ci sunna la voilà mu ne waaye it bàyyi ko noonu mu cuqaaral wa tarkuha sax loolu it déet ihaman li zuhri ngir wan gaay ihaman li zuhri que ne yow da ngaa duddu waaw bàyyi sa karaw cuqaaral fii gaay yi naan ciy diw léegi moo jëkk moo duddu àddina waaw ak wan nazaru ilayhi i'jaba di seetu rek di yéemu ci sa bopp ci sa sikkin bi na isaan waaw al imam an-Nawawi ne euh, mu neen mu yokk ci benn mbir mooy wa uqaduha mooy di ko di ko di ko di ko di ko di ko baram di ko di ko di ko comme ku koy létt waaw jël sa sikkin bi daal di voilà mu ne ndax xadiisu Ruwayfi' bi nga xam ne euh, euh, euh, radiyallahu anhu mu ne yeneen saa saam nee na man aqada lihyatahu fa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam minhu bari waaw te xadiis boobu al imaam Abu Daawuda moo ko soloo na ko noon sëriñam al imaamu Ahmad ak al imaamu Nasaa'i ci sanad boo xam ne bu wér la yeneen saa saam ne képp koo xam ne jàpp nga sa sikkim daal di koy di ko baram ah di ko takk xam nga mooy mooy takk. yooyu mooy di ko fas <laughs> wala yu mel noonu wala di ko yët mu ne kooku moom na la leer na yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni man nii moom dañ naa ci yow loolu loolu du lu ñu karaaha waaw loolu moom euh, même yi am na yoo xam ne danaan dañ koo karaaha mais kenn karaahu ko dafa nekk yoo xamante ne nii dafa xaraama ah, yu leer nañ waaw comme loo xam ne da nga koy def ngir nax nit ñi non loolu dafa xaraam waaw loolu moom dafa xaraam léegi nag mu am benn masala boo xam ne bala ñoo ñëw ci li Cheikh al yi doon wax bu am am bu ama am solo mooy waa léegi waa léegi bon ne euh, kon daal bu ma déggee mooy xukmu xalqul euh, lihyati xaram ma ne waaw kon daal attey wax si dafa xaram léegi dañ koy bàyyi noonu waaw yaa ay xadd ba fan ñu ne la loolu moom boroom xam-xam yi dañ see wute te loolu insha allah liy wane ne mën naa nekk mooy Ibnu Umar mi solo xadiis bi doon ko def Abdullah doon wàññi bu bu bu jàppee bu ko ngëbee wàññi loolu day wane ne loolu mën naa nekk parce que sinon moom ni ànde woon ak di topp jaar jaar yonent bay saasam ay jeexitalam ba pare solo xadiis bi di ko def ak liñ la wax ni Seydina Jaabir li mu waxoon ak Seydina Abu Hurayra fàttalekul nekk ne moom neewoon da koy def te Seydina Omar gis na benn waay bu boo xam ne sikkim bi dafa dépassé lu baax mu daal di koy wàññi loolu lépp manu la nekk loo xamante ne nii dañ naan loolu wala teguwul ci dara voilà moo tax insha allah mooy loolu mën naa nekk ci wàllu woowee wallahu taala alam léegi nag mu def liñ la doon wax léegi al imam mooy waa léegi Euh, euh, euh, nañ supposé benn jigéen boo xamante ne ni dafa am sikkim mooy dafa sax li nga xamante ne mooy daa daa daa daa sax sikkim quoi waa loolu moom lu mu fay demee loolu al imaam at-Tabari nee na al imaam at-Tabari rahimahullah moom dane comme ni ko al imaam al haafid na xajar tuddee mu ne qaala at-Tabari mu ne imaam at-Tabari de rahimahullah nee na laa yajuuzu lil mar'ati taghyiru shay'in min xilqatiha allati xalaqaha Allahu alayha bi ziyaadatin aw naqsil aw naqsi iltimaasil husni laa li zawji wala li ghayrihi kaman takuunu maqruunatal haajibayni fa tuziilu maa baynahumaa tuuhimul balj aw aksahu ak banuñ jeex mu ne imaamu Tabari nee na mooy masala bi bu dee góor xam nañu àtte bi waa léegi jigéen boo xam ne moom boroom bi ni mu ko bindee moom day am karawu sikkim léegi nu muy demee imaamu Tabari ne laa yajuuzu yellut lil mar'ati ak ci soxna si taxyiira shay'in muy wàññi dara taxyiiru shay'in ci dara min xalq min xilqatiha ni ko borom bi daal di bindee allati bi nga xam ne xalaqaha Allah yàlla borom bi tabaaraka wa moo ko bindee alayha ci noonee na mu ko bindee amul droit di ci yokk di ci wàññi dara bi ziyaadatin moo xam ne muy yokku la aw naqsin wala muy wàññi iltimaasal xusni ngir daj ngir am jële ci ak ak ak taar loolu nag laalil zawji nekkul ne même du ko def ngir ngir du pour borom kër wala li ghayri du caagante ne keneen kenn ci ñoom warula tax muy def yi waaw mu ne kaman comme exemple man takunu maqrunatul xaaji bay ni moo koo xamante ne ni mooy yéen yi c'est lan ko wax yéen kii doomu tudd sourcils yi ah moom la mooy léegi moom dañoo takkaloo mooy ñaari bët yi liy nekk ci kaw karaw googu di sax ci kaw ak beneen bët bi ñoom ñépp ñu takkaloo mu ne loolu ku mu dal ci ñoom amul droit di ko dindi fa tasilu bu bu ko defee mu dindi seen diggante waaw ah, wat seen diggante tuuti jul balje bi wane ne moom foofu daa daa rafet ko daa côté boobu mooy ñëpp euh, ak rafet wala bokk le contraire mu ne waaye naka noonu wa man takunu lahu sinnun zaida fa taqla'uha mu ne tamit naka noonu mooy boo amee beneen bëñ boo xam ne dafa yokku ci liñ naan xaw ma 32 dents xaw ma yow nga am daa bu yokk mu ne loolu amoon droit yi di ko dindi ah waaw loolu amul droit di ko dindi ñépp ci yam góor ak jigéen aw taw yi la wala boobu bu gudd fa taq fa taqta'i minha bu koy mu am lu mu ciy dagg aw lihya aw shaarib wala ndaw si mu am li nga xamante ne mooy eh, sikkim walla shaarib mooy eh, moustache ah aw anfaqa anfaqa mooy barbichette lañ koy wax ah, mooy nekk ci suufu tuñ bi tuñ bi ci suuf juste bala ngay àgg ci sikkim bi diggante sikkim bi tuñ bu ci suuf am na léeg-léeg karaw yi sax foofu loolu mooy an fa foog naa barbichette la ko tubaab di wax waaw léegi mu ne loolu amul droit fa tusilu waa bi nag si mu koy dindi ci di ko buddi wala ak neneen waaw mu ne waman yakunu képp koo xam ne nekk na sha'ruha karawam qasiran lu gàtt aw haqiran wala loo xam ne lu mees la lu loo xam ne lu niiw la ah loolu dañ koy tere fa tutulu fa fa fa tutawwilu fa mu ko mu fa tutawwilu mu koy mu koy yokk aw tughayyi aw tughazziruhu wala muy def lu tax muy gën a ci lan bi sha'ri ghayri ba waxuñ la diwu dara loo xam ne day yokk waxuñ la loolu mooy jël beneen yokk ci mooy li yoleen saa sam ku yokku mees lay wax voilà <laughs> mu ne loolu li dañ koo tee fa kullu zalika dakhilun fi nahy mu ne ñii yépp dafa dugg ci li nga xam ne moom lañ tere mu ne wa huwa min taxyiiri xalqillaahi taala mu ne lii nii lépp daa bokk ci li nga xamante ne nii mooy soppi mbindam borom bi tabaraka wa taala moom noonu la ko waxe moom al imaamu ki nga xamante ne mooy eh, eh, eh, at-Tabari rahimahullah xam nga waxoon nañ la li nga xam ne moom la Iblis waxoon waaw li mu waxoon moom Iblis na woon day jël Euh, pacte euh, euh, dinañ ci ñëw bi mu jëloon waxoon nañ ko bii weesu muy waxam yu ñàkk kii yooyu rek teggin yooyu xam ne rek wala udillannahum googee mu doon wax wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna aadaanal an'aam wala amurannahum fala yughayyirunna xalqallah waaw mu ne loolu lii nag daa dugg ci loolu yii yépp ku ci def dara na la leer ne lii moom dugg nga ci waaw mu ne waaye nag mu ne qaala wa yustasna min zalika waaye nag seppee nañ ci lii maa yaxsulu bi darar mooy liñ doon wax sànq loo xam ne lay gaañ lépp nag loo xam ne ci yii dafa am ba pare di gaañ nit ki non loolu moom bokk na dañ koy ciy teggi bokkul wal adiya ak lor kaman yakunu lahu sinun zaida comme ko koo xam daa am bëñ bu yokku aw tawila wala bu gudd boo xam ne moom tu'iquha fil akl mooy day tax du man a lekk bu baax wala buy lekk da koy gaañ aw isba wala bu sax beneen yokk baaraam boo xam ne zaida dafa yokku tuziha di ko gaañ aw tulimuha wala muy metti ci moom a fa yajuzu ko boobaa mën na koo digi war mu ne war rajulu fii hadha al akhir kal mar'a mu ne bii jigéen góor ak jigéen a ci yam mooy baaraam bu yokk boo xam ne da lay gaañ wala ay bëñ yoo xam ne dañ koo am de plus de trop wala boobu mu dépassé yoo xam ne daanaka dalay lay gaañ loolu moom ndax lan ad dararu yuzaal voilà loolu qaida la bu xam kanta al imaamu Nawawi nag rahmatullah alayhi moom dane euh, euh, moom moom daa jàpp ne non non euh, li imaamu Tabari wax non c'est pas ça quoi <laughs> <laughs> non non non <laughs> lii mooy la mu ne non c'est yi nga xam ne moom la yonent bari saa saam doon tere ci ñi nga xam ne ñooy jàpp seen yéen yi di ko wat naa naami saat di ko wat ba mu set rëdd ci lu ab benn affaire bu ñuul boo xam ne wala leneen di di jaay leneen loolu la yeneen saa saa tere loolu mais liñ ci génne lu ci tere googu yii kenn terewu ko mu ne wa yustasna min zalika ma yahsulu bihi da eh, non non imaamu Nawawi mu ne eh, yustasna min ci loolu ma idha nabata lil mar'ati lihya aw sharibun aw anfaqa fala yahrumu alayha izalatuha bal yustahabbu imaamu Nawawi ne non non man jàppuma abwa comme si naan li al imaam at-Tabari wax man jàppuma loolu ah non jigéen boo xamante ne nii dafa sax sikkim wala ay moustache wala barbichette biñ doon wax wala muy nekk loolu daganul loolu xaraamul xaraamul mu dindi ko bal li am ba def sax dañ koo soob parce que xam nga imaamu Nawawi fi teg wax bi mooy dane mooy jigéen en général yàlla bindewu ko muy am yooyu. voilà muy sax yooyu di sax ci moom loolu dindiwu ko noonu kon nag bu dee ne loolu dafay sax loolu mën nga koo dindi parce que loolu bu boobaa nekkul tax yu xalqillaahi dara non wàññi euh, euh, soppiwul mbindum yàlla parce que jigéen doonu woon sax loolu kon nag moo moo tax euh, wax ji gis nga ñaari wax yi kee daa jàpp ne moom daa dugg ci biir kii jàpp ne non non parce que du aadaay ji loolu di ànd ak moom waaw te amaana nag euh, loolu mu nekk loo xam ne euh, euh, lu dëgër lay doon waaw loolu imaamu wii di wax jam na bàyyi xel quoi voilà xanaa bi yi moom ñoom yenn yi dañ ko doon tere waaw mooy yi nga xam ne moom du toute façon loolu ñëpp a ci yem lépp loo xam ne pour naxaate la loolu liñ la bëgg a wax mooy. Euh, yi nga xamante ne ay karaw la yoo xam ne day sax ci ab jigéen boo xamante ne nii bokkul li nga xam ne loolu la mooy loolu ci cosaan noonu la mel loolu dindi ko euh, loolu insha allah dara newu ci voilà waaye xanaa bi day par exemple ñoom dañu ne euh, bu dee ne daa am karaw yu mel noonu surtout am nams mooy parce que yenn karaw yi nga xam day sax ci xar kanamu ndaw si te bokkul ak liñ ko xamee woon loolu ñoom dañ ne bu dee ne mën nañ koo dindi mais à condition bu bañ a nekk li nga xamante ne nii mooy fu euh, euh, ñi nekk ci fujuur ji loolooy seen seen shi'ar quoi <laughs> waaw sinon loolu dara newu ci voilà mais en tout cas lii al imaamu Nawawi rahmatullah alayhi wax insha allah loolu euh, lu mën a nekk la léegi quant à yeneen façon yi yi nga xamante ne nii mooy ci loxo ñuy def ci loxo wala yooyu loolu ak yenn euh, yooyu dara newu ci loolu moom euh, euh, daraa ci newul kon al imaam al léegi ginnaaw bi ñu gisee lii kon insha allah li gën a dëgër mooy li imaam An-Nawawi wax yooyu moom bu amee nit ki wala ndaw si loolu mën na koo dindi léegi nag pour jeexal nañ xool li ñu la doon wax sànq li nga xam ne moom la ñenn ñi nga xam ne ay caaxaankat lañu ci jamono ji te ñoon bu ma jamono ji nag mooy amoon nañu lu jiitu suñu jamono ji voilà ñoo xamante ne nii. dañuy naan la waa l'islam xam nga l'islam yemul ci sikkim wala diine yemul sikkim nangam ak nangam léegi ñu xool li al-Cheikh al-Éthiopie daal di wax bi muy sara hadis bi ci euh, euh, Sahih imam Muslim mu ne al-mas'alatu rabi'a ñeenteel mas'ala numéro 4 fi dhikri ba'd shubahi man yukhadi'una anfusahum <laughs> bi halqi lihyatihim wa <laughs> lii nag maa ngi tudd lënt lënt ñi nga xam ne jàpp nañ ne kan la seen bopp la nax ñi nga xam ne nekkuñu fi lu dul di nax seen bopp waaw <laughs> ñoom ñu ngay nax seen bopp yu xaadi'una anfusahum ci nan lañ koy defee di wat seen sikkim yi ak ni ko déggiti dara du ci am mu ne minha bokk na ci façon yi nga xam ne galgal yi ñuy wax ak waxi caaxaan yi ñuy mubbale seen jëf yooyu qawlu ba'dihim waxu ñenn ñi naan inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam innama a'fa lihyatahu wa amara bihi li anna qawmahu al-arab kaanu eh, yu'affuuna lihaahum fattaba'a sallallahu alayhi wa sallam maa raaja fii bi'atihi wa lam yuxaalifuhum bal ba'du ad-dullaali yaziidu alaa haazaa fa yaquulu law kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fii haazal asri la halaqa lihyatahu wal iyaadu billaah <laughs> ñoo gën a def <laughs> mu ne ñenn ñi lii lañ lay wax naan la non yeneen ci bari saa salaam boo gisee en fait il faut que comprendre boo gisee moom mu doon bàyyi karaw si moom muy sëq mooy ba pare doon ko digal ay ay saxaabaan yi parce que daa fekkoon ay ñoñam mooy arab yi noonu la leen fekkoon ñu dañ doon xëkkal seen sikkim yi ñoom Abu Lahab ñoom daal ñoom ñëpp ak foofu ñoom ñëpp noonu lañ ne loolu lañ doon def léegi nag ñu ñëwee fekk waa Makka ñooñu ak arab yi di def loolu mu topp leen ci loolu la nga xam ne moo siiw ca ca fam nekkoon te wutewul ak ñoom ci lool mu ne ñi ci gën ci ñuy wax wax ju mel nii ñoom da ciy yokk leneen naan loolu am nga yeneen sa salaam bu dundoon sax suñu jamono jii kononte kon day wax sikki moom mu ne wal iyaadu billaah yal na boroom bi daal di ñuy musal ci wax yu mel nii nga xamante ne mën naa yi mën naa yéeféerloo nit ko mu ne wa hada kulluhu min da'awil jaahiliya lii lépp ay woote nit ku sànku mel ni ku doon dundu daawir aw haa ko wax yu ilayhim ci ñuy wax lii mooy ash-shaytaan waaye yi nga xam ne mooy iblis mu yiis mi li mujaadalati ahlil haqq ngir nekk fi di daggeek ñi nga xam ne ñooy waa dëgg kama qaala ta'ala comme ni borom bi nga xam ne kawe na te yéegul wax ne wa inna ash-shayaatiina la yuuhuuna ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikuun mu ne suñu boroom di wax suuratul an'aam aaya 121 wa inna shayaatiina dëgg-dëgg gis nga saytaane yi la yuuhuuna ñooy déey ilaa awliyaa'ihim di yenki wal ay façon waxi caaxaan ci seen parandoo yi ci nit ñi ak jinne yi lii lu daal di luukum jox ay ay ay xara ay ay façon wax boo xam dañ naan xanaa yii moom boo ko waxee di nga leen galgal duñu xam nuñ lay tontoo waaw ngir ñu dàggasante yéen wa in ataatumuhum ay yéen way ngëm yàlla yi bés bu ngeen toppee wax yu saytaane yooyu muy jox mbokkam yi ba ngeen génn ci li ma leen digal innakum bu boobaa la mushrikuuna di ànd ak ñoom di ngeen jëf jëfu ñoo xam ne ay woy bokkaale la mu ne kon fallaahu borom bi tabaaraka wa taala amara nabiyahu bi ittibaa'i alayhi salaam wa kaza amara ummatahu bi dhalika fal khisaal allati kaanat baaqiyatan fi bani isma'il sallallahu alayhi wa sallam wa hum al-arab min aabaa'ihim ibrahim sallallahu alayhi wa sallam akhadhaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa amila biha li'annaha min millati ab ibrahim la li ajli ittibaa'i aadaati al-arab al-mujarrada waaw mu ne waxu caaxaan boobu niñ koy tontoo mooy yeneen saa sam loolu mu fekkoon arab yi arab yi du lépp lu fi seen maam Ismaïl alayhi salaam jëlee ko te borom bi mu yonent bu yàlla yónni woon ci baayam ak tamit borom bi doon ko yónni du lépp raafoon ci ñoom dafa bokkoon ci nga xam ne dañ ko gardé woon mooy di sëqët di bàyyi seen ci mi muy sëq yonent bi alayhi salaam bi ñëwee di di def loolu mooy moom dafa roy li nga xamante ne moom la yonent yi neewe woon mais pas rek da doon topp arab yi noonu ñoon nga xamante ne nii xamuñu woon dara. waaw mu ne ñaata yoon la la la wuteeg seen aada yi nga xam ne xam nañ leen wa abtalaha mu ñëw fekk leen ñoo xam ne yu ñu xam la ba pare mu daal di koy neenal tat wala yattabi'u ma la yaa te topp leen waaw comme di di jox ay karaw wa ka qatlil awlaan boo juree doom joo xam ne jigéen la nga faat ko waaw ak tamit li nga xamante ne buñ doon dem àll wala yooyu doonuñu woon suturlawu waaw ba ñenn ñi doon ko ci ŋàññi sax naan yonent bi saa salaam lu teg fekk muy muy muy muy muy muy sutur la wut day def ni jigéen ñi <laughs> wal iyaazu billaah ak riba ji ne woon riba nasi ajeeg yooyu yëpp façon riba yi nga xam ne ak tamit le fait que bu aj ji jotoon ñoom ñu ne duñ dem Muzdalifa parce que ñoom ñooy al al al al ñoom ñooy ñooy ñooy les purs waa Quraysh bàyyi ñeneen ñi dem fanaani Muzdalifa ñoom ñu des fii loolu lépp mu wuti ceeg ñoom ak tamit wal mashu uryaanan ak doon doon aj def yaramu neen ñenn ñi ak seen façon njaay yi nga xam ne bay'ul mulaabasa al mulaabasa ak munaabasa nga xam ne dañ naan la eh gis nga nag dëmbal wala gis nga boo njëkk a teg sa loxo ci njaay mi bu loo njëkk a teg moom ngay jël amoo choix yooyu yëpp mu daal li ko fiy dindi te te leen koo fekkoon ànd ci ñoom lan nga mën a waxe lool loolu daal mooy ëgg réer gi nga xamante ne nii leer na <laughs> waaw kon nag mooy i'fa'ul lihya googu daa ne woon loo xam ne ñoom yonent yi noonu lañ mel moo tax du luy nekk di wax fitra yi nga xam ne yonent saa yonent yi alayhi salaam noonu leen borom bi naka jekk tëggoo kon si sikkim bu gudd di sukkal sikkim loolu arab yi dañ koo doon ne woon ci seen maam Ismaïl ak Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ne lii moom euh, euh, euh, lii mbir la moo xam ne. lu lu lu lu lu kii la wallahu nag taala alhaadi ila sawaa'i sabiil mooy gindi ci yoon wu jub mu ne wa minha bokk na ci beneen waxu caaxaan bu ñuy wax qawlul aaxariina beneen wax bi nga xam ne moom la ñeneen ñi wax naan inna i'faa al-lihya kaana waajiban li muxaalafati al-majuus wal mushrikiin wal yawm nara al-yahuuda yu'fuuna lihaahum fa wajaba an nuxaalifahum bi halqi al-lihya <laughs> mu ne wa haadihi hujjatun daahida laa yaquuluhaa illaa ahmaqun jaahil <laughs> mu ne xëy na ñeneen ñi ñu naan la non gis nga non c'est que yonent bay saa saam boo gisoon mu daal di te ñii dañu ñeme yàlla quoi ñu ngi toog mel ni ñoo ne woon ci xelu yonent bay saa ñoo xamoon li yàlla lay def naan lii wa taxoon ñu ne boo gisoon mu doon euh, euh, bàyyi sikkim mu sëkk doon ko digle ba pare di wàññi naanu yi mooy euh, ndax majuus yi la bëggoon a wuteeg ak mushrikuuna yi bokkaalekatu yàlla yi. ma gisu ñoo ñi doon jaamu safara su sell si nee nañ bokk ci Israël ñoom la bëggoon a wuteeg ñoom antaa ak yahud yi ak ñooñu kantaa tey gis nañ ne yahud yi boo demee gis rabbin monsieur le rabbin day bàyyi kii wam di ko wax sikki moom du mu gudd waaw ak yooyu kon nag dafa war ñun léegi ñun wuteeg ñoom ngir ànd ci loolu yeneen saa salaam doon wuteeg ñoom quoi comme que contraire bay am léegi ñoom dañuy bàyyi seen sikkim yi léegi ñun nañ ko bàyyi ñun dañ ko war a wat nag voilà mu lii moom beneen layati boo xam ne bu bu rota ngi kenn du ko wax lu koo xamante ne bopp bi kopp new ci koo xam ne ba pare boole ci ak riir ndax fa inna infa al lihya wa halqiha kaana mawjudayn fi zamanihi yi alayhi wasallam mais mais wat sikkim ak bàyyi sikkim mu sëq mais ñaar yooyu yëpp ñoom dañ ko doon def ah am na ci yahuudi ñu ko doon def am na ci majusi ñu ko doon def waaw faxtaara sallallahu alayhi wa sallam maa kaana muwaafiqan li millati Ibrahima sallallahu alayhi wa sallam yeneen saa salaam tànn li àndoon ak li dëppoo yoonu Seydina Ibrahima bi nga borom bi ne summa awhaynaa ilayka an ittabi' millata Ibrahima wa maa kaana minal mushrikiin borom bi ne ginnaaw gi ñu wax yu la nga ngir nga topp tëralinu doxalinu yoonu Seydina Ibrahima alayhi salaam te bokkul woon ci ñuy bokkaale. bii yahuud yi am na ñoo xam ne doon wax am na ñoo xam ne doon ñoon wax yonent saa salaam ba mu ñëwee lu mu dëppool ñen dëppook lii fii Seydina Ibrahim ne woon alayhi salaatu wassalaam kon loolu waxi caaxaan la waaw kon nag lii nii loo garaaw la mu ne na ko noonu mais wa kadhalika fii hadha al asr yujadu man yu'fa lihiyatahu wa man yahliquha yahuud yi kan moo ñeme mu ne ci jamono jii ñu nekk kan moo ñeme ne yahuud yépp dañuy bàyyi seen sikkim yi ñu sukk boo bàyyi du ku gi may wax lool demal xool ñoom ñu yées ñi ci ñoom ñoom enseignant ak façon yooyu dara la kan nga gis mu yor si kiñ ci ñoom xoolal li ëpp ci yow gi bu dul boo génnee rabin yi daanaka ñeneen ñi kenn du ko ci def kenn ñoo dàqawat ñëpp waa léegi kon nan nga mën a waxe naan dañuy léegi du ñaar yi am na comme ni mu amee woon jamono yooyu waaw léegi nan nga mën a wax ne euh, ñun nag wa nahnu ma'muruna bi mukhalafatil khaliqin la al mu'sin ñun nag li ñu yàlla digal yeneen saa saam digal ñu ko mooy ñu ànd ak képp koo xam ne ànduñu bu ñoom sax ñun hadyu rasulillah lañ ànd ak sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina ibrahim alayhi salaatu wassalaam ku dëppoog loolu dañ ñu cee fekk si ku dëppoowul ak moom ñun dañ ñoo tere ñu def ni yow léegi mu ne qaala ba'dul muhaqqiqin mu ne am na sax ñenn ñoo xam ne xóotal nañ masala bi ne ngir tontu gaa yi seen waxu caaxaan bi ñuy wax mu ne aw kaanatil qaa'ida anna maa yaf'alu al-yahuud huwa waajibu at-taharruz la wajaba alaynaa tarku al-ixtitaan li anna al-yahuud waaw mu ne kooku ne rahimahullah bu doon ne gars yi li ñuy wax mais bu doon règle bi mooy lépp loo xam ne yahuud yi lañuy def dafa war ñu daal di koy bàyyi mais bu boobaa kon ñun waru xarafal waratuñ koo def parce que ñoom dañ koy def xam nga keroog euh, euh, yaa ngi fàttaliku bi waa jumhurul ulama <laughs> du waa jumhur sax. muy Shafi'i yeeg Hanabila yi ak mbooloo mi ànd ak ñoom ci Maliki yi rahmatullahi alayhim ne xarafal farata la yaa ngi fàttaliku gaa yi ñooñu bi ñuy wax bokk nañ fi ñu tegoon ne xarafal farata la dañ euh, euh, euh, dañ ne woon ñenn ñi ñoom bokk bu xare amee buñ ñëwee wala ñoo xam dañu fekk ñu faat buñ ñëwee dañuy xool ñi nga xam ne dañ nee na xarafal ñu xam ne jullit lañ ñu xarafalul ñu ñu sang leen denc leen ci kiiwu jullit yi ñi nga xam ne defaluñ leen ko ñu xam ne duñuy jullit ba Abu Saama ne lii moom lii mooy la Abu Saama bi sëriñu Imaamu Nawawi ne lii moom mooy wax ji nga xam ne dara dëgëru ci lu tax parce que yahuudi da yahuudi ak nasaraan yi mais dañuy xarafal ba Abu Saama ne léegi nag aji wax ji rahimahullah soxla na nag mu daal di na na na préciser waxam ji indil ko lu leer imaam imaam al-Hafiz ibn Hajar mi doon tudd mbir mi mu ne ma ne qultu batalat batala batala daliluhu gannaaw imaam ibn Hajar ne non non non Abu Sa'ba daa imaam Abu Sa'ba daa wax wax ju xaw a rafet quoi mooy daa dàq wax ji mais ci lu rafet quoi li mu andee lu koy contre lu koy contredire ba pare ne léegi maa ngi xaar aji wax ji léegi nag na préciser waxam ji lu ñuy wutalee. bu dee côté boobu moom lan moo ñu ci wuteleeg yahuud yeeg nasaraan yi nga xam ne dañ koy def imaamul hafiz ibn hajar bi mu nettali ma ne qultu ma ne man nee naa batala dalilu eh, ci ci moom ma ne neen na wadd na ni nga xam ne mooy tegtalam parce que lii moom jeex na <laughs> mooy loolu la kii di wax ne kon bu doon loolu la kon dañuy bàyyi xarafal ne comme que yahuud dañ koy def kon nañ ko bàyyi waaw te xam nga moom la yeneen saa salaam ba eh, kii ne wala loolu nañ ko bàyyi <laughs> ba saxaaba ma ne bon yahud yi euh, nee nañu ku ku ku kii euh, joteeg euh, sa soxna ci ginnaaw day jëw bu doom ji day am problème léegi mu nekk ngir ñu bu dee ñoom sax dañoo war a joteeg ñoom sax bu dee dañoo am mbërëgëg yooyu yeneen saa salaam ne mer voilà parce que mbir mi nekkul rek nañ nañu jote nañu wuteeg ñoom noonu déedéet mooy li nga xam ne dëppoo wul ak millata Ibrahim bi yoonu yonent bi alayhi salaam ala al al al al millatul ahmadiyya al ibrahimiyya bu dëppoowul ak loolu loolu dañoo bañ mais nekkul ne rek parce que ñoom ñu ngi def lii kese dañoo war a dëppoo dañoo war a wuteeg ñoom kon mu ne waa ji loolu la wax te loolu lu am solo la léegi mu ne wa minha bokk na ci caaxaan yi nga xam ne moom la ñuy wax <laughs> mu ne am na ba'dhum yaqul inna ashaabal liha yakhda'una an-naasa bi lihaahum faja'alu liha hmm, habaa'il habaa'ila wa wasaa'ila li tahsiili mataa'i dunya li ta li yaghtarra 'ammatu an-naas bihim wa yadhunnu bihim annahum ahlu salaahi wala wa yadhunnuna bihim annahum ahlu salaahi wa xayr wa haadha naw'un min an-nifaaq mu ne ñenn ñi ñoom ñëw nañ ba naan seen galgal caaxaan ñuy wax naan non c'est que boroom sikkim yi seen sikkim yi dañ koo yor ngir nax nit ñi ak seen sikkim yi ñu jàpp jàpp nañu wóor lañ boo ñëwee boo séq ak ñoom boo ñëwee yow sa xel danaan ah comme que diw ah non kii moom ni ma ko gisee nii moom xam naa ko sell la dëggate yoo waa ji da koo da koo da koo yar noonu di ko màndal di ko sëqal ngir nax nit ñi léegi nag ñu def seen sikkim yooyu ñuy yar ay moyen ngir daal di ciy jote poñeetu àddina ngir di ci nax nit ñi nit ñi jàpp ne ñoroom bu baax lañ te duñu baax kon nag bu boobaa te lool ci mbiru naa féq la bopp bu boobaa nag kon tal islam daa tere ak naafiq kon nag dañoo war a wattoon suñu sikki ni ngir bañ a mel ni ñooñu léegi al imam ash-shaykh al-Ethiopi yi mën a rahimahullah al qulna al makru wal xadi'a la yaxtassu bi ashaabil liha bal kathiirun mimman yaxda'uuna an-naasa yatazaaharuuna bi madaahiri al-islaam ka kasrati as-salaati wadh-dhikri wa nahwi dhaalika lil gharadi al-mazkuur fa hal haadha yubarriru lanaa an natruka af'aal al-khayri kullahaa wala kullahaa min ajli anna ba'd al-ashrar anna ba'd al-ashrar yakhda'una biha an-nas fa hadha huwa al-insilakhu min ad-din bil kulliyya mu ne léegi ñii dama leen di wax ñii ñii ñii dama foog dañu feeba mais naxaate trompé waate loolu ñu am sikkim kese koy def mais ñu bari dañuy julli dañuy mbub feeñu mbubb di julli di ñëw ci jàkke yi ak tamit bu ñu la gisee di la wan ne di jàng al-Qur'an wala bu dee koo xam ne euh, ñoom euh, euh, ay xasida la ñuy jàng ñu gën a man gaay ñoo leen dàq jàng xasida waaw wala bu dee koo xam ne ngay yor kurus ñuy gën a yor kurus waaw di jàng alquran di di di def ay sikar yu bari ak yu mel noon waaye liñ ci njublu mooy ay piège la ngir nit ñi bu ñu leen jàppee ñu baax la am confiance ci ñoom dénk leen seeni mbir wala bàyyi leen seen mbir ñu daal di leen trahir waaye léegi le fait que ñooñu du xam nañ ne am na ñoo xam ne dañuy julli di def loolu est-ce léegi ci kaw loolu dañ naan nañ bàyyi julli parce que na ñoo xam ne dañuy julli di xaate kon nag nañ bàyyi julli xam nga doo ko wax léegi lan nga naan am na ñoo xam dañuy yar si kim voilà dina naxaate kon nañu nañ wat mu ne lii mooy mooy mooy simmeeku ci diine di ci ci lu